al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu daal di indi beneen chapitre bu bees gis nga yi ay chapitre la waxoon nañ la ko ne la sili chapitre la yoo xam ne duñoo gàtt gudduñu walillahi alhamdu wal minna mu indi beneen chapitre ginnaaw chapitre bi muy chapitre deux cent soixante-treize al imaamu rahimahullahu ta'aala mu ne baabu taxriimi ixtiqaaril muslim baabu bunt taxriimi xaraamalu ixtiqaari di xeet al muslim way ngëm yàlla bi xam nga lii xadiis bi ñu génnoon cent mille cinq cent soixante-dix dugalaale na ko te moom lay tudd après bu dugg ci wàllu xadiis mu ne qaala Allahu ta'aala amanu laa yasfar qawmun min qawmin asaa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna xayran minhunna nag wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaa'ika humuz zaalimuun suuratul hujuraat suuratul hujuraat aaya onze mu ne borom bi nga xam ne moo kaw a déyeeku nee yaa ayyuhal laziina aamanu yéen nga xam ne yéen gëm te dëggal laa yasxar bu mu saboote waaw bu mu saboote de waaw qawmun ab groupe nit ay góor min qawmin ci yeneen groupe nit ay góor mi ñoom bu leen nekk di moke wat waaw waaw di saboote wat waaw di reeta anante reeta anante ansa amaana an yakunu ñu ngeen di reetaan di leen ñaawal di leen saboote xayran minhum ñu gën ñooñee di leen saboote ñoom buur ñooñee di saboote ñeneen amaana te lool foo ko seet loolu bari sax nag ka muy saboote am retenu téye boppam kooku moo gën kële waaw mu ne wanaani sa um waaye mu ngi càggante ne ay groupe jigéen loolu nag mu nekk kenn ak ñaar ñoo ci benn nit benn góor buy saboote ab góor wala benn jigéen buy saboote ab jigéen wala benn góor buy saboote ab jigéen wala vice versa jigéen buy saboote góor ak mbooloom jigéen muy saboote mbooloom góor ak mbooloom góor muy saboote mbooloom jigéen ak mbooloom jigéen muy saboote ainsi de suite yooyu moo yegg wala nisaa in bu mu càggante nay jigéen min nisaa in di sabootay jigéen ni ñoom asa amaana an yakun na jigéen ñoo ñi ñuy saboote ñoom mbooloom jigéen moom wala xayram minhum hun na ñoo leen gën ñoom wala talmizu anfusakum waaw wala talmizu anfusakum te bu leen ayibal seen bopp waaw di woowante ku nekk di di ndax anfusakum seen bopp mooy lan sa bopp jullit boo ayibalee sa bopp jullit sa bopp nga ayibal ndax al mu'minu mir'atul mu'min way ngëm yàlla bi bokk na ci tekk yi mooy seetooy way ngëm yàlla ni moom loo koy ŋàññi rek daa fekk ci yow la ne boo xoolee seetu la ngay gis mu tax ci sa lex bi nga koy foof mooy ci yow la ne kon boo gisee lu ñuul wala loo xam ne lu taq la lu tilim na ci sa bokk jullit lu ci bari daa fekk ne yow noonu nga mel ndax mooy sa seet kon wala sa anfusakum mooy ŋàññi sa bopp critiquer sa bopp mooy sa bopp nga sa bopp jullit mooy sa bopp rek voilà wala tanabazu bil alqab bu leen di lancer wante ay sobriquet waaw ay di yoo xam ne di tooñaate doxante ay surmo yoo xam ne yu bon la ku nekk di ayibal ki ci des waaw waaw ci biiwu ayibal ak biiwu toroxal ak biiwu ta ak euh, objectif euh, euh, tuutal bu leen ko def waaw di joxe ay sobriquet ay ay ay ay yoo xamante ne yu ñaaw la mu ne bit sa ñaaw la sa ñaaw al ismul fusuq turu kàccoorte googee maanaam iman ginnaaw bi nga xamante ne nii turu ngëm yàlla yi nga xam ne moom la nit ci am te yooyu attention de bu dee nit ki ay Abdul Karim la tudd ay Abdullah da koy yooyu loolu day def nit ci yéeféer bu dee ko xam la da koy def yéeféer kooku day tuubaat kooku day tuubaat voilà rawa wala turu yonente bu dee ko xam la bu xamul dañ koy xamal waaw yooyu yooyu attention génn na nit ci diine wal iyaadu billaah waaw waaw léegi nag mu ne waman lam yatub képp koo xam ne kuubul ginnaaw bi mu xamee lii borom bi da koo xaraamal mu ne waaye yow man sama yoon dafay nekk damay continuer laa wax continuer sa waxi caay caay yooyu ngay defan sa mbokku jullit ci ay wax ay surnom ay sobriquet yoo koy jox waaw jàpp sa mbokku jullit parce que seeni noon yéeféer ni ñoom leen di woowee terroriste ngeen leen di woowee terroriste waaw yàq yooyu léegi waaw c'est terroriste foo xool foo leen terroriste walla iyaazu billaah pare a comme ko ginnaaw bi ñu law see yi mu leer nañ de continuer suñu waroom ne kooku bañ siisu ne du fa ulaay ko booloo moomee humu zalimuna ñooy tooñkatu seen bopp yi te nag borom bi wax na tooñkat yi lan leen def ëllëg wal iyaazu billah moo tax il faut pas un koo xam ne imma imma lu gaa wax ma wax wax samay mbokku jullit taliban yi nekk fee média sinon taux yi di leen di leen di leen vilipender ma jël kàddu yooyu en tant que journaliste sénégalais wal fajri wala RTS un wala deux wala faal wala ku la neex jël kàddu yooyu di ko adressé sa mbokku jullit te fi ñu ko jële mooy France bi wala CNN waaw ñuy waxe ci français ngay war def journal wolof soit nga jël ko reportage bi defaraatu ngeen ko ngeen teg ko noonu ñuy saaga seen mbokk jullit leen wax ay wax yu ñaaw soit bu dee wolof la ngeen wàññi son bi di ko fekkee ñoom li ñu wax boobu yow na la leer ne dugg nga ci wala nga ñëw di ko wax yow en français naan lu mel noonu di reprendre li noonu di wax say bokk jullit ay sobriété yoo xam ne de euh, kalaam yooyu ay kàddu yoo xam ne assassin waaw wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah moo tax yëgët ak ñàkk xam dara même bu dee day costume naan mooy euh, président de la maison de presse nangam loolu loolu mooy mooy li yées waaw ndax day nekk koo xam ne bopp bi dara newu ci am na lu mu xam de waaye du xalaat waaw jàng nga ba am benn ci xam nga ko jeex na après dafa am loo xam ne sa sa diine may na la ko am lu mu la mayu du la neex nga ciy waxe parce que xam ne ñoo yor doole ji jamono yi ci monde bi diine ñuy wax may copier li ñuy wax déedéet wa man lam yatu ku tuubul ci yi ginnaaw bi mu xamee yii alquran di tere waaw saboote waate critiquer waate ci dans le but waaye tamit di joxante ay sobriquet yu baaxul waaw xoolal gaa yi rek waaw c'est fou de jël ah walla billaah comme li nga xam ne rek noonu la ko ñun surtout wolof nii la suñu làmmiñ yi ci ñoo xam ne suñuy bokk julli la walla iyaazu billaah waaw loolu bés boo ci sa xel demee ñu leeral la ko nga bañ ne tuuboo di continuer noonu yow yaay ciy tooñ sa bopp yéenay tooñ katu seen bopp yi kon suuratul Hujuraat aaya 11 al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nee na mi kawe te yéegut waylun li kulli humazatil humaza suuratul humaza aaya 1 mu ne boroom bi nee na waylun kukk waylun xuru mbugal ay waay waylun toskare ñeel na li kulli mazatin lu maza lool mooy lan mooy koo xam ne day ëybalaate waaw Allahu akbar di ëybal nit ñi waaw ci ay làmmiñam ak tamit ci ay bëtam waaw loolu la waxu boroom xam-xam yi bari na ci waaw waaw di ayibal nit ñi bu fi nee nga koy ayibal bu la wanee gannaaw nga koy ayibal sa làmmiñ ak sa bët sa lépp wal iyaadu billaah waaw nekk ñoo xam ne saboote wante saboote waate waaw ayibal nit ñi ku mu gis koo jaar dina wax ci yow loo xamante ne nii mooy dalay damm ndax aslul hamz mooy alkas waaw waaw allahu akbar mooy ak damm waaw allahu akbar ak jàpp benn mbir mat ko ci lu nekk waaw loolu la quoi allahu akbar kon loolu lu garaaw la lu garaaw a garaaw la garaaw a garaaw la kon way du toskare li kulli ñeel na képp boo xam ne humazatin di saboote waate waaw ñeneen ñi moo xam sa loxo nga koy defe sa bët waaw am nañu ne lamz loolu la mooy booy defe sa loxo ak say bët wala benn ci ñoom ñaar wala ñoom ñaar ñëpp am ñu ne humaza nag boobu mooy mooy ngay ngay ngay ngay jam nit ñi ci seen askan waaw limum bon bi mu doon séeréer bu yées bi wal iyaadu billaah sa waay ku ko gis am na lu mu dugg ci yow waaw allahu akbar allahu akbar waaw am ñu ne mooy ki nga xam ne day ayibal nit ki bu fi newul loolu mooy humaza waaw lu ma lumaza mooy ki nga xam ne da lay ayibal boo fi nekk am ñu wax contraire loolu mais bii mooy bee wax lu contraire lii lii lépp mooy la mooy koo xam ne day jam di nekk di wane ak ayib ci mbokk jullitam ñooñu la suñu borom tabaaraka wa taala ni ñooñu toskare ñeel na leen waylun sunu mbugal waaw waylun kukk mbugal mu tar mu leen di xaar gàcce gu mag képp koo xam ne mooy jàpp euh, euh, askanu nit ñi di leen jàpp waaw waaw topp seeni mbir di leen saboote jàpp ne duñu dara bu mu nekk yàpp deru nit ñi waaw waaw di xeel waate di ciibat waate waaw wal iyaadu billah kooku day wane ne loo kooku nekk na ci ay kaw jikko yu yées sa bon ba borom bi tëkkale ko tëkkoo ci safara loolu di wane ne loolu day wane ne loolu bàkkaar bu mag la bu ko kenn xeet rega ju nit ñi nit ñi ci waaw waaw akbar ndax bari luñ koy def lu ma sa comme eh, buñ nee waa ji daa nekk koo xam ne reetaanoo reetaanu kaay kat la point waaw comme loolu walla iyaatu waa humaza lumaza daf ko nekk koo xam ne di koo jikkoo waaw te loolu lu kàlleem suñu buntu bii nag mu nekk mooy xaraam bi nga xam ne moom la xaraam di xeeb ab jullit ndax kooku ngay def loolu danga koo xeeb koo xeeb moom ngay dal ci kanam waaw mel li yow yaa tànn fi nga juddoo c'est toi qui as choisi ta famille yow da ngaa ci rek juddu fekk sa bopp nga bokk ci ñenn ku tànn yàlla waaw waaw <laughs> wa rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar sa borom moo bind lu ko soob yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amooy li mu bind moo ci tànn lu ko neex mu boole leen lu ko neexul mu bañ leen a boole yow bu la boolee fenn léegi boole kee fee lu tax ba koy ŋàññi ci lool moo ko def boppam xam nga koy diir mbaggam sa borom ngay ngay ngay ngay raj raj loo ci dogalam wal iyaazu billah te kooku xam nga ne borom bi dalay alak bu la jéggalul dalay alak waaw wa man naaza'ani waaw képp ku ma xëccoo al kibriya ridaa'i wal azamatu izaari faman na faman naaza'ani ahadun min ahadan minhuma qadaftuhu fi an-naar waaw gis nga rëy mooy moom làmbaayu kaw ak màgg mooy sama làmbaayu suuf képp koo xam ne mu ngi ma ciy xëccoo benn ci loolu dinaa ko sànni safara walla iyaazu billaah kon nag léegi al imaam al xaafiz nag mu indi fi li nga xam ne mooy benn xadiis euh, daf indi waaw noonu dina fi du benn euh, voilà benn ñaari euh, non ñaari xadiis ñetti xadiis ñetti xadiis voilà ñetti xadiis dégg muy xadiis bii nga xam ne moom la ñu gis wàllu xadiis mille cinq cent soixante-quatorze te waxoon nañ la biñ koy gis mille cinq cent soixante-dix ne la luy ne ñëwaat te bii passé ndax buntu biñ génn iyaaku bondar na mooy même xadiis al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala hadis mille cinq cent soixante-quatorze kon wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala bihasbi imri'in mina ash-sharri an yahqira axaahu al-muslim rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala wa qad sabaqa qariiban rasuulihi voilà mu ne kon waan abi hurayrata xadis bi mu ngi koy jële ci bàyyi muus mu ndaw bi alxafidu dawsi radiyallahu anhu anna rasulallah tëdë ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na bi xas bi doy na imri in camsi góor a jigéen a ci am mina shar ci mbon bu mën a présenté ci kanamu boroomam ak bu mu liggéey ci bés wala waxtu an yaxqira mooy mu daal di xeeb axaafu mbokkam al muslim bi nga xam ne dafa wommat waaw mu ne xadis boobu rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul xusayn muslim ibn al xajjaaj rahimahullah mu ne waqad sabaqata romb na qariban léegi rek bi tuuli yi ci guddaayam mooy xadis mille nga xam ne moom lañ la wax sànq te moo doon ci baabu deux cent soixante onze baabu nahyi an tajassus wa tasammu' li man yakrahu istima'a waaw mooy foofu ñëwoon na guddoon na foofu moom lay wax nii ci lu gàtt léegi taxoon al arba'una yi moo doon xadis numéro trente-cinq léegi lëkkaaleem ak suñu buntu bi kese la ñuy wax mooy leer na lii loolu day wone ne dafa xaram day toroxal ab jullit di ko xeet parce que yoneen saa sam ne doy na ci bàkkaar bu rëy boo def nit ki an yaxtara muy xeet di tuutal di doyanal axaahu di mépriser voilà am benn mépris envers moo xam soit askan wu ñu bokkul la wala bokk niveau ci société bi bu ñu bokkul wala sax ñoo juddu waaye moom daa am ñoom amul bu xeeb rakk yi xeeb mag yi ndax moom mooy ki nga xam ne moom la borom bi solal euh, euh, caayaj bayra ji loolu lépp ak riir la ak cànkuta la di wane na loolu moom daa xaram ndax loolu yeneen saa saa la fekk na ngir cam ci ci lu bon gu mu koy présenté mooy muy xem moo jullitam wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moom di xadis 75 wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laa yadxulul jannata man kaana fii qalbihi misqaalu darratin min kibr fa qaala rajul inna rajula yuhibbu an yakuuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan fa qaala inna Allaha jamiilun yuhibbul jamaal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun naas rawaahu Muslim rahimahullah wa ma'naa batar lahu al-haqq daf'uhum wa ghamtuhum ihtiqaaruhum wa qad sabaqa bayaanuhu bi awdahi min haadha fii baabil kibr kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi Allah Allah Allah moo indi beneen xadis boo xamante ne nii moom itam wallahi fii solo waaw waaw mu ne wa an ibn Mas'ud mu ngi jëlee hadith mille cinq cent soixante-quinze ci Mawlana Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaah wa radiyallahu anhu wa ardaah ndax baayam fekkawul islam voilà radiyallahu anhu wa ardaa yal na borom bi gërëm moom Abdallah waaye yaayam nag jullit la woon muy ummu abd moo tax ñu naan ko ibn ummi abd di doomu ummu abd radiyallahu anhu an nabi moom ibn Mas'ud radiyallahu anhu di jëlee ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne laa yadxulul jannata du dugg àjjana man ka nga xam ne kaana nekk na fii qalbihi ci xolam misqaala man kaana fi qalbihi misqaalu darratin lu toll ni atum min kibrin ci rëy waaw fàttali ko xadis bi ñu génn al kibriyaa'u ridaa'i wal 'azamatu ridaa'i euh, izaari wal kibri wal 'azamatu ridaa'i voilà ak rëy mooy sama lambaayu kaw ak màgg mooy sama lambaayu suuf képp ku ma ci xëccoo benn ci yooyu ma sànni ko biir safara kooku kay yàlla nee na safara la ko jël kon nag du dugg nag képp koo xam ne xolam lu toll ni pepp zarra atom mu ngi ci xolam ci rëy léegi nag fa qaala rajul benn waaye bu fa ne woon nag ne ah yeneen saa salaam inna rajula nit ki kat yuhibbu day sopp an yakuna mu nekk sawbuhu yéreem xasanan ah, nit kat da ngay gis mu sopp am yére yu rafet wa na'luhu ay dàllam xasana nekk ah, dàll yoo xam ne bu taaru lay doon yu rafet nag waaw kon loolu baa loolu du rëy fa qaala yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko inna allaha jamil wan ko ne loolu moom du rëy inna allaha borom bi de jamilun taala dafa taaru yuhibbu te dafa bëgg al jamaal ak taar man li may wax nii muy feebar bu garaaw bi virus bu rëy bii di rëy mooy lii al kibru ki bëgg yéreem rafet ak colkoom rafet kooku loolu du rëy waaw al kibru daal mooy lii batarul xaq imaam an mu ne moom maanaa batarul xaq maanaawu loolu nga dégg noonu xadiis bi di ko wax mu ne mooy daf angu mooy jañ dëgg waaw yow boo gisee dëgg jañ ko waaye wa xamtu naas <coughs> Imaam An-Nawawi ne wa xamtuhum kantaan ak kàddu googee mooy iftiqaaruhum mooy nga xeeb leen mais mooy yan mooy ña nga xamante ne ñoo nekk ci dëgg ñooy ànd ak dëgg waaw day xeeb jaamam bi moo ko war a wax dëgg tey mu gan dëgg ji parce que mu jógee tax <laughs> waaye bu doon koo xam ne jàpp na ne moo ko féete kaw koog dina ko nangu loolu nag booy rëy waaw otorul xaq day bañ dëgg waxamtu naat mu teg ci daal di tuutal doyadal xeet na nga xam ne dëgg ci ñoom la jóg et eh, puis non naas yi mel ni moom bon moom ñooñ xeebu leen waaw acolitam yu yiis yi moom xeebu leen mooy nitu dëgg la waaw yéen a may wax dëgg yéen yéenay ñam waaye kañ ngeen juddu ba may wax dëgg ba pare li mu wax nga xam ne dëgg la nga daal di koy jañ parce que ni mu jógee nga jàpp ne ñuy approprié wuñ ngir di la wax dëgg wal iyaazu billaah loolu mooy rëy dëgg dëgg waaw waaw nekk fa di jël bu xaraam gi perte mu ngi uti waaw mag ñi nekkoon ak yow amaana waxuñu la ko te ñu naan yu ustaas lañ te xam lañ ay gone ñëw te yow xam nga ne baaxul ah du loo réeré woon waaye gone yu ay gone yu ñëw a ah, di wax naan kilo mi daa xaram nga leen di dugg nag xam nga ci dëgg dëgg que ah, que yéen tam ngeen juddu xam ne ku nekk ci yéen sa ndey maa ko denc ñëw daan ma da ngeen may wax nangam. nday jeeg doom ji na ko noonu tamit parce que sa doom wax na dëgg nga daal di bañ dëgg ji tëjal ma sa génne waaw day tëj wax muy tëj sa génne parce que balaa wax dëgg nga def lu jaaduwul loo xam ne lu ne wànq la waaw <laughs> ah gone gi comme que fitraam yàquwul mu ne ah yaay lii de daa mel ni du nii de nga ne ko yow tëjal ko si gëmmiñ waaw gañ bañ nga dëgg ci xeet waa ji sa doom moo la ko wax waaw bu doon sa boroom la wala lool nga ne ah waaw waaw comprendre na ak yu mel noonu loolu mooy yëg nii ay way ko ci mucc yàlla nañu yàlla muccal waay waaw kon mu ne waqat sabaqata romboon na bayaanuhu leeral lii bi awdaha min hada loo xamante moo gën a leer lii nii fii fan fii baabil kibri ca buntu ba nga xam ne mooy wax ak rëy waaw léegi ban xadis la woon mooy xadis bi nga xam ne moo doon 612 ci baabu tahrimil kibri la ko tudde woon wal i'jab buntu ba doon wax xaraamal rëy ak yéemu ci sa bopp waaw aaw sa bopp yéemu ci sa bopp voilà foofee la ko al imaamu al haafiz an-Nawawi indiwoon rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a mu ne woon mu ngi ko waxe woon nii moom al imaamu al haafiz muy doon hadith 612 voilà hadith 612 la woon ci buntu boobu mu ne woon wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yadxulu aljannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min kibr fa qaala rajul inna arrajula yuhibbu an yakuuna thawbuhu xasana wa na'luhu xasana qaala inna allaha jamiilun yuhibbu aljamaal alkibru badaru alhaqq wa ghamtu annaas rawaahu muslim après leeraloon na foofu yenn baat yi comme nii rek euh, waaye wallahu taala alam kon romboon na moo tax lépp leen ci waroon na wax mooy waxoon nañ ko foofu léegi lëkkaale bi nga xamante ne taxriij beeg yooyu yëpp jarul li dara mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu buntu bi ñu ne la lëkkaale bi lenn la buntu bii di wax ne xaraamuk di euh, xeet di doya dal sa mbokku jullit lii daf cee leer naññ laa wax waaw daf cee leer nàññ naññ naññ naññ daf cee leer naññ mooy loolu dafa xaraam